أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil arba'iin ba'dal mi'atayn. wa an Hudayfata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala utiya allahu taala bi abdin min cibaadihi aataahu allahu maalan faqaala lahu maadaa camilta fi dunya <clears throat> maadaa camilta fi dunya qaala walaa yaktumuuna allaha hadiisan qaala qaal yaa rab aataytanii maalak fa kuntu ubaayi'u nnaasa wa kaana min xuluqi aljawaaz wa kaana min xuluqi aljawaaz fa kuntu atayassaru ala almuusir wa unziru almu'sir fa qaala allahu ta'aala ana axaqqu bidaalika minka tajaawazuu an abdi faqaala uqbatu bni aamirin wa abu uqbatu bni aamirin al-juhani wa abu mas'uudin al-ansaari radiyallaahu anhumaa hakazaa sami'naahu min fi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam rawahu muslimun rahimahullahu taala kon xadis bi walillahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi ko jiitoon muy mille trois cent soixante onze mu ne woon wa an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam husiba rajulun mimman kaana qablakum falam yujad lahu min al-khayri shay'un illa annahu kaana yukhalitu an-naas Eh, walillahi alhamdu man minna ci suñu garab gi ci tool nit ñi sell ñi wa an wa ardaahu wa anna bihim wa ja'ala al-jinana al-ula wa maskanahum amin muy chapitre deux cent quarante baabu fadl as-samahati fil eh, am na benn affaire boo xam ne eh, mooy kii nu mu tudd ni bunt bi bii passé dama dem ba koy wax après bi ñuy tëj ma ne bon naa bàyyi wa irjahil mikyal yi mooy matal Euh, nattuwaay yi mooy xam nga ne ne baabu buntu fadlelu samahati ngëneelu ak woyof fil bay ci jaay wa shira ak jënd wal axdi ak jël wal ata ak joxe wa husnul ak rafetal booy fay wa taqadi ak booy laaj ñu fay la wa irjahil mikyal wal mizan irjah xam nga mooy rajaxa mooy euh, féetal kaw benn ci ñaari mbir voilà mooy nit ki mooy comme li yoneen saa sam defoon rek waa ji nga xam ne gisoon nañ ko alhamdulillah kii Seydina Abu Hurayra doon wax hadis trois cent soixante-sept bi waajooju ñëwoon doon ko laaj naan ko mu fay ko xaw a taral ci wax ji mu ne jox leen ko ñu ne ko trouvé woon illaa amsala min sinni qaala a'tuhu fa inna xayrakum ahsanukum qadaa ndax ki gën ci yéen mooy ki gën ñi muy fay mooy irjaax mooy euh, irjaaxul mikyal wal mizaan mooy nga waa ji booy fay kenn ci bokk na ci rafet jikko comme li ñu nga féeteel kaw mooy nga fay ko lu ëpp li nga xam ne moom la joxoon ci loo xam ne du doo lu mu la sartaloon wala alhamdulillah loo xamante ne benn charte doonu ci am loolu ta benn chartal du ca mooy irjaat mooy loolu mooy féeteel kaw tuuti benn ci leneen mooy comme booy fay nga fay lu gën lu ëpp lu gën li nga xam ne moom lañ la lebaloon voilà loolu loolu lay wax noonu voilà matal waaye eh, gina eh, ëppal tuuti bu dee ne lool ci makaarimul axlaaq la bokk léegi nag xadis bii gisoon nañ ko bi ñuy gis taxriiju xadis bi ñu génnoon muy xa biñ fàttali léegi muy xadis mille trois cent soixante-douze mu ne waan Xudayfa ndax bii biñ koy wax mooy gis nga lim jeexale mooy saxaaba yooyu ñoo fa nekkoon léegi nag confusion na <laughs> gis nga xadis bi set fois-ci xam nga daay ñu gisoon xadisu Uqbatu ibn Amir ak Uqbatu ibn Amr Uqbatu ibn Amr lañ njëkkoon a gis ak Uqbatu na Amir ba ma naan la bu ko jaawale léegi bii nag ñoom ñépp ñoo nekkoon Hudayfa Uqbatu ibn Amr ak Uqbatu ibn Amir ñoom ñépp a toogoon benn jataay <laughs> déglul mu ne muy mille trois cent soixante-douze mu ne waan Hudayfata radiyallahu anhu mu ngi jële Seydina Hudayfa radiyallahu anhu annahu qaala nee na utiya Allahu dañoo indil borom bi tabaraka wa taala taala mi kawete yéegul bi abdin ci ab jaam min ibadihi ci jaamam yi ataahu Allahu maala jaam boobu nag borom bi defaloon na ko alal baddiloon na ko ci eh, eh, eh, kii yi hmm? muy moom fekk woon na ko quoi voilà mooy da koo defaloon book alal ju bari ah mu ngi léegi nag mu ngi noonu léegi nag mu ne da koo defaloon alal fa qaala lahu léegi nag mu ne ko maada amilta biñ ko indilee mooy mu war ko atte mu ne ko sama jaam maada amilta fi dunya waa yow sama jaam yow àddina bu ma la indi woon te jëlale fa mais loo fa jëf lan nga fa def qaala wala yaktumuna allah haditha mu dugal ab aaya te bu keroogee nit ñi bu ñuy tontu duñu nëbb yàlla benn dara waaw benn ci seen kàddu yi amul dara loo mën a nëbb yàlla waaw kaw suuf la ñuy nekk di dox doxlu waaw di jaay ne walla yenn yi é yawmal qiyaam moom mbir mi day diggantee leer muy suuratu nisaa ay kaanaan de qaala waa ji nag daal di toon ne yaa rabbi e sa de waa ni ko waxe noonu la de jox nga ma de waaw alal ji moom la danga ma ko askanela woon ci sa tabeeg sa kese fa kuntu nekkoon nag naa sa doon naa yaxantoog nit ñi di dëndante ñoom dafa ñoom ay transaction wa kaana min xuluqi waaye nag borom bi bokkoon na ci sama jikko aljawaaz mooy di jéggal ki nga xam ne daa nekk ci problème nekk difficulté ma jéggal ko baal ko fa nekkoon naa atayassaru alal muusiri hmm? doon woyofal ki nga xamante ne gis naa ne man na mooy lim ma jox ma jël ma jël ci kooku lim may jox voilà waaw ki aisé moom malgré loolu doon woon taral ci moom parce que voilà il faut saigner les riches comme le président bu ñàkk xam bi doon wax bu France la il faut saigner les riches voilà mooy loolu idée yi ñàkk xel la voilà parce que nit ñi am nañ alal mel ni seen alal ji da leen a def ñu nekk ay ay ñoo xam ne baaxuñu di leen merek di leen teg ay taxes yoo xamante ne mel ni ñoom waruñoo dund dund gu rafet dund gu neex te alal ji ñuy gañe manuñ see mën a tedd kanam nga bëgg a ñëw lu ëpp cinquante pour cent nga leen koy taxer teg ko fan parce qu'ils sont les riches mel dañoo defu crime wal iyaazu billah loolu mooy ñi nga xam ne xamuñu tous voilà mu nekkoon nag dama doon woyofal alal muusir ki nga xam ne moom nekkoon na koo xam ne ku amoon ku amoon la malgré une personne aisée bu ma ñëwoon malgré am na alal ma yoreel mu yoreel mu ñëwee tamit dama doon euh, yombalal wa wa unziru al muusir kantaak nga xam ne daa jafe ngir mu fay dama ko doon xaare yokkal ko ci délai bi bi ma ko waxoon ngir mu fay ma fa qaala allahu taala borom bi nga moo kawete yéegul ne an ahaqu bi zalik min ka ne ko man maa la gën a yey ci loolu ko yow tajaawazu an abdi léegi kon jéggal leen sama jaam fa qaala uqbatu ibn amir nee na sayyidina uqbatu amir ne ah kii nag mooy al-Juhani wa abu mas'ud ak abu mas'ud muy uqbatu ibn amr al-ansari radiyallahu anhuma ñoom ñaar yàlla na borom bi hakada naka ni sami'nahu lañ ko dégg gémmiñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne lii rawaahu muslim muy imaam muslim moo ko solo hadis bi lañ la waxoon ne imaamul buxaari imaam an-Nawawi xaw ma lu tax mu ne rawaahu muslim mais imaamul buxaari solo na nii voilà imaamul buxaari du imaam muslim kese moo ci wéete imaamul buxaari solo na ko. te xadis bi mook xadis bi ñu génn wax naa la dañoo niroo ndax loolu Uqbatum na Amr bële euh, Seyna Xudayfa mooy wax fii après ñee dëggal Uqbatum na Amr euh, al-Badri al yi daal di dëggal fii nag tudd nañ fi beneen Uqba bi muy Uqbatum na Amir voilà loolu dinañ ci ñëw après est-ce que sax moom mu nga fa woon euh, waaye riwaay bi ci biti dana si si mu nga fa woon kay imaamu Ahmad daal dina koy solo na ko noon al imaamu hmm? ibnu Maaja al-Qazwini al-imaamu comme que imaam Muslim la wax nañ njëkk a xool imaam Muslim yi gondi kitaabul musaaqa baabu fadli inzaaril muhsin mu ne haddasanaa Abu Sa'iid al-Ashajj mu ne nett Abu Sa'iid al-Ashajj di Abdallah ibn Sa'iid ibn al-Husayn al-Kindi Abu Sa'iid al-Ashajj al-Kuufi muy sëriñ waa kutubu sitta moom dañ koy liñ koy gis bariwul muy ganni àddina deux cent cinquante-sept rahimahullahu taala mu yàl ashaj rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana abu xaalid al-ahmar mu ne nettal nañu abu xaalid al-ahmar di sulaymaan ibn hayyaan al-azdi abu xaalid al-ahmar al-kuufi al-ja'fari rahimahullah génn na cent quatre-vingt-dix am nañu ne avant am nañu ne après wallahu taala alam an Sa'd ibn Tariq mu jëlee ci ku ñu naan Sa'd ibn Tariq ibn Ashyam Abu Malik al-Ashja'i al-Kufi rahimahullah génn àddina vers les cent quarante rahmatullah alayhi an Rib'i ibn an Rib'i ibn Hirash mu jëlee ko ci Rib'i ibn Hirash Rib'i ibn Hirash ibn Jahsh ibn Amr ibn Abdillah Abu Maryam al-Ghatafani al-Qaysi al-Absi al-Kufi al-A'war génn àddina la cent am nay wute nag ci waxu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi man Hudhayfata moo ko jëlee Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman Yaman boobu am na ñu ne Hisl am ñu ne Husayl moom moo faatu woon Uhud moom la julli ñu faatoon baayam foogoon ne ci yéefér yi la parce ba ñuy génn Medina fa la newoon moom ci biir ci bëccëg ji la jóge foofu daal di ñëw dugg ci biir xare bi te yëguñu woon ne mu ngi fi wallahu ta'ala alam radiyallahu anhu ma muy Abu Abdillah moom Hudayfa rahimahullah al-Absi al-Kufi al-Yamani ta'ala génn àddina ci jamonoy xilaafa Seydina Ali ibn Abi Talib la 36 radiyallahu anhu utiya allahu bi abdin min ibadihi ataahu allahu maala fa qaala lahu maada amilta fi dunya qaala wala yaktumuna allah haditha qaala ya rabbi ataytani maalaka fa kuntu ubaayi'u nnaas wa kaana min xuluqi aljawaaz fa kuntu atayassaru ala almuusir wa unziru almu'sir fa qaala allahu ana ahaqqu bihaa minka tajaawazu an abdii fa qaala uqbatu bnu aamirin aljuhani wa abu mas'uudin al-ansaari hakadaa sami'naahu min fi rasuulillahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama xoola imaamul Buxaari rahimahullah li mu tax ma ne la imaam al-Buxaari daal dina koy solo voilà ci kàddu talaqatil malaayika ah ci kitaabul buyu and man andara muusira talaqatil malaayikatu andi na ko noonu ah <laughs> waaw mu ne talaqatil mala mu ne Seydina Abu Hurayra foofu mu ne talaqat Seydina Hudayfa Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu muy jële ci Imaamul Bukhari haddathana Ahmad ibn Yunus muy shaykhul islam rahimahullah Abu Abdillah génn am ne deux cent vingt-sept rahimahullah an Zuhair muy jële ko ci Zuhair bi Zuhair ibn Muawiya radiyallahu anhu rahimahullah Abu Khaytham al-Ju'fi al-Kufi génn àddina 173 ci ay wute yu jaam qala haddathana Mansour gis nañ ko sànq muy ibn Mansour ibn al-Mu'tamir gisuñu ko woon ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attab al-Kufi génn na 132 an Rabi' ibn Hiraj gis nañ ko sànq annahu haddathahu anna Hudhayfa radiyallahu anhu haddatha annahu qala qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam talaqqatil malaa'ikatu ruuha rajulin mimman kaana qablakum mu ne malaaka yi dañoo jël ruuxu koo xam ne da jiitu woon na ci yéen mooy faat ko qaalu ñu ne ko eh a'amilta min al-khayri shay'an yow yow def nga ci yiw dara qaala kuntu amuru fityaani an yunziru wa yatajaawazu anil mawsita moo digal sama booy yi may liggéeyal ñuy hmm, Euh, xaare di yokkal délai te bu demee ba bon gis ne bon même délai bi kiiwul ñu bu jéggal ko xam ne daan woon ci euh, yatajaawazu anil muusiri hmm? mooy muusir la fa tajaawazu an wala muusir la waa moo tax mu ne kuntu aya euh, yassiru moo tax ànd bi bi mu ëndiwaat ci suuf ne ngir leeral lool ne kuntu foofu yonent bay saa nii la wax lool noonu la riwaay imaamul Buxaari kuntu waa ji ne uyassiru ala al muusir wa unziru al muusir voilà mu ngi noonee dama doon yombalal ki nga xam ne yomb na ba pare tamit dama koy yombalal waaye fa aqbalu beneen bi fa aqbalu min al muusir wa tajawuzan al muusir kanta ki nga xam ne mbir yi daa difficile ci moom ma daal di koy jéggal baal ko léegi kaay euh, kii nañ xool <coughs> imaamul Buxaari fi nga xam ne foofu Xudayfa ci lay pare Seydina Abu Uqbat ibn ah, daal di wax te xadis bu bari daa am yu bari doon wax wax na ci dajjal Seydina Xudayfa fekk imaamul Buxaari kitaabu kitaabu ahaadiisil anbiyaa salawaatullaahi alayhim baabu maa zukira an bani Israa'iil mu ne haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'iil al-Haafizul Minqari at-Tabuuzaki Abuu Salama al-Basri génn na 223 qaala mu ne haddasanaa Abuu Awaana mu jël Abuu Awaana al-Waddaah ibn Abdillah al-Yashkuri rahimahullah al-Basri génn na 175 rahimahullah qaala haddasanaa Abdul Malik mu nekk ñu ne Abdul Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jaariya al-Qurashi rahimahullah génn na 136 an Rib'i ibn Hiraas qaala qaala Uqba ibn Amr li Hudayfa mu ne Uqba lii la woon Uqba ibn Amr dafa wax Seydina Hudayfa alaa tuhaddithunaa maa sami'ta min Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy ndaje bi lii la woon saxaaba ñaari saxaaba yu toog am nga riwaaya Imaam Muslim bee nee na Uqba ibn Amir al-Juhani mu ngi foon léegi loolu dinañ liggéeyante loolu est ce que loolu wér na que ne mu nga foon est ce que du njuumte voilà léegi mooy mu ne ala euh, Uqba ibn Amr al-Badri ne Seydina Hudayfa ndax dooñu fa dooñu fàttali xamal ñu wala fàttali ñu nettali ñu ma laa xam ne sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam loo dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi mu ne inni sami'tu yaqul wax ci dajjal ginnaaw bi mu waxee ci dajjal mu ne fa qaala waaye wa sami'tu dégg naa ko yaqulan yaqulu moom yonent sallallahu alayhi wasallam mu naan inna rajulan hadarahu al-mawt mu ne benn waay dee ko koo dikkal mooy mu nekk ci ces derniers instant fa falamma ya'isa min al-hayati non budu bi dii mooy ki ne woon nañ ko sànni ko wax ci géej gi daal di koy daj <laughs> Eh, mooy eh, eh, qaala Xudayfa voilà beneen mooy avant bii avant bi ma wax noonu waa ji ne woon moom bu deewee nañ ko lakk sànni ay sandram ndax boo borom bi jàppee te moom lu bon la doon def nabbaas la woon nabbaas mooy gaa yi di sulli xabru yi di sàcc li nekk ci xabru yeeg yooyu waaw bu dee am nay takkaay wala ay or wala yu mel noonu wala luñ suulaalee waa ji ñu sàcc ko waa ji loolu la doon liggéey léegi nag ba muy faatu mu daal di ne gaa yi bu ma deewee na ngeen ma lakk waaw ba ma jeex bu ko ngeen jël sama kii sama cendre sànni ko bis boo xam ne bis bu bari ngelaw la ngeen sànni ko ci ci géej gi waaw bu borom bi dajale ko ne ko ne yow dajale ko ba mu faatoo ne ko yow lan moo tax nga def lii mu ne ko ndax ragal la waxoon nañ ko fan ah léegi avant boobu la nag ne lay wax waaj yi qaala Hudayfa comme que fay naa Uqbat na Amr moo ko di moo ko laaj mu nettali muy wax ci ay ay xadiis yu wuute yu bari gis nga Dajjaal bon kii la mujjee mooy ki ñu wax sànq mais kii la tegoon ci digg bi ah mu ne euh, qaala Hulayfa wa sami'tu yaqulu radiyallahu mu ne dégg naa ne saa saa naan inna rajulan kaana fii man kaana qablakum ataahu al-malaku liyaqbida ruuha mu ne daa am ku leen jiitu woon benn waay boo xam ne malaaka mi daa ñëw ngir jël ruuxam fa qiila law ñu ne ko hal amilta min xayr yow jëf nga yiw qaala maa a'lam xaw ma de qiila lahu unzur xoolal rek qaala maa a'lamu shay'an ghayra anni mu ne ah man de xaw ma dara lu ma jëf lu baax sauf que man nekkoon naa inni kuntu ubaayi'u naas dama doon eh, jëndanteeg nit ñi fi dunya wa ujaazihim ma leen di jéggal nag bu dee manu ñoo fay fa anzirul muusira eh, wa atajaawaz anil muusir may xaare ki nga xam ne moom ay mbirum daal di nay woyof sax même bu ma nee xaaral ma xaaral waaye ki nga xam ne nag daa jafe ngir fay ma baal ma baal ko fa adxalahu llahu aljanna borom bi dugal ko àjjana léegi bi mu paree wax yi yëpp nag ci la sayyidina Hudayfa ni Uqba ibn Amr ne ana sami'tuhu yaqulu dhalik wa kaana nabbasha dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax lool xam naa lii moo tax imam al-Bukhari bon imam kii ne ima rawahu kii mais même mooy jataay boobu rek hadis bi sayyidina Hudayfa bi ak bu Uqba ibn Amr biñ gis imam al-Bukhari indi ko nii c'est la même chose voilà benn la voilà kon ijtamaa Hudayfa euh, wa Abu Mas'ud waaw léegi gisoon nañ ko fa laqiya euh, euh, loolu la léegi utiya bi bimu paree sauf que fii da ne fa qaala Uqbatu ibn Amr Uqbatu ibn Amir al-Juhani wa Abu Mas'ud dane foofu Uqbatu ibn Amir al-Juhani ci bopp ak Abu Mas'ud al-Ansari da Uqbatu ibn Amr ñoom ñaar ñoo ne hakada sami'nahu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam léegi nañ xaar xoolal imaamu Tirmidhi comme ko soloo na ko kaay dina la wax saxaaba yi ko soloo ngir ñu xool est ce que Uqbatu mi ñu tudd foofu est ce que du juumte imaamul Bukhari eh, al-Arki moom mooy xadis bi ñu gisoon husiba rajulun bu Seydina Abu Mas'ud bi mu ko indee dane moom ima xam nga rek ni muy def mu ne mu ne mu ne hada wa abu euh, léegi bon attends attends attends léegi boobu bi mu indee bi imaam al Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala dafa indi yeneen xadiis yeneen safa mu ne fil baabi an Abil Yasar gisoon nañ ko bi bële paas mooy Abul Yasar eh, indi woon na ko bi mooy bi eh, waajiloon nëbbatu mu laaj doom ji mu ne ko daa dégg sa dugg ci ronal <laughs> wa Abu Qatada gisoon nañ xadiis yi na Abu Qatada ci jataay bee ñu génn tamit indi woon na ko te ci lañ gise woon woolale mooy xadis mille trois cent soixante mu ne wa Hudayfa xadis Seydina Hudayfa moom lañ nekk wa Ibnu Mas'ud tamit solo na ko wa Ubaada wa mu ne xadisu Abu Hurayra sayna Abu Hurayra soloona xadisam mu ngi ñëw mooy ginnaaw xadis bi moo ci tegu léegi sauf que fii nag moo tax eh, mooy xam nga déggu mu ne Abu Uqbat ibn Amir al-Juhani soloona xadis bu mel nii loolu moo tax nag léegi riwaay imam Muslim bii ne te ñu gis ko te mooy ci Riyaad bi te ñu gis ko ci ci ci kitaabul Musaaqa baabu fadli inzaaril mu'sir mu ne fa qaala Uqbatu bnu Aamir al-Juhani wa Abu Mas'ud al-Ansaari hakaza sami'naa min Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne Uqbatu bnu Aamir al-Juhani ak Uqbatu bnu Amr di Abu Mas'ud al-Ansaari al-Badri moom ñoom ñaar ñu ne nii lañ ko déggee ci leen saa saa loolu nag Imaamu Nawawi mu ne. Eh, lii nag qaala al-huffaaz ci al-Minhaaj mu ne boroom xam-xamu xam-xam yu hadiis yu mag yi nee nañ haazal hadiis innamaa huwa mahfuuzun li Abi Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansari al-Badri wahda wa laysa li Uqbat ibn Amir fihi riwaaya voilà mu ne Uqba bi nag nee nañu hadis bii nii riwaaya imaam Muslim bi am na problème mooy que ni Uqbat ibn Amir al-Juhani ak Uqbat ibn Amr Abu Mas'ud wax Hudayfa ñu ne nee nañ non non non hadis bii li ñu jàpp mooy Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al alhamdulillah al-Ansari an-Najjari al-Badri moom dong la déedéet Uqbat ibn Amir al-Juhani bokku ci. walaysa li Uqbat ibn Amir amu ci tudd ci hadis bi mu ne qaala ad-Daaraqutni al-imaam ad-Daaraqutni borom euh, xaafis bu mag bi nee na wal wahmu fi haadha al-isnaad min Abi Xaalid al-Ahmar mu ne njuumte gi fii fi mu jóge mooy Abu Xaalid al-Ahmar xam nga gis nañ sànq kii bi euh, imaam al-Muslim dana haddathanaa Abu Sa'iid al-Ashajj qaala haddathanaa Abu Xaalid al-Ahmar imaam ad-Daaraqutni ne nag njuumte gi ci moom moom la jóge Abu Xaalid al-Ahmar moo juum qaala wa sawaabu Uqbat ibn Amr Abu Mas'uud voilà li jub mooy Abu Mas'ud moom nag mu ne Abu moom nag mu def Uqbatu ibn Amir al-Juhani wa Abu Mas'ud alors que Uqbatu ibn muy Abu Mas'ud voilà mu ne foofu la njuumte gi nekk te Abu kooku al-Ahmar Abu Khalid al-Ahmar moo ko def mu ne kada mu ne noon rawahu ashabu Abi Malik euh, euh, Sa'd ibn Tariq euh, mu ne ñi nga xamante ne ñooy àndandooy Abu Malik Sa'd ibn Tarif noonu lañ ko soloowe wa tabaam Nu'aym ibn Abi Hind naka noonu Nu'aym ibn Abi Hind wa Abdul Malik ibn Umayr ñi ñëpp wa Mansur wa ghayru ak ñeneen an Rib'i jële ko ci Rib'i e, ibn Hirash mu jële Hudayfa fa qaalu te ñu wax ca jeexital bi fa qaala Uqbatu ibn Amr wa Abu Mas'ud wa qaala Uqbatu ibn Amr wa Abu Mas'ud fii mooy wax ji wa <laughs> mooy ne euh, léegi bu wax ne ah, Uqbatu ibn Amr wax Abu Mas'ud da Uqbatu ibn Amr mooy doon attirer gis nga moo dal ñi voilà <laughs> bu leen jaawale voilà eh, wa qad dhakara hadith Mansur an Nu'aym Abdul Malik Abu Mas'ud waaye Uqbatu ibn Amir amu ci ab cër amu ci euh, al-Juhani amu ci place wallahu taala alam ginnaaw li hadis bi mook hadis yi ñu romb yëpp di ñëw di seddali buntu bi ni nga xam ne noonu la ko al imam tuddee mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy wa fadli inzalil muusiri al muusira ngëneelu ki nga xam ne boroom bi da koo def mu aise di lebalaate nekk ubbil ko muy woyofal ñi nga xam ne tey xaare tey yokku ci dale wala sax yëkkati war war na am teggil bor ñi nga xamante ne mooy dafa nekk ci jafe-jafe mooy fii gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam di ñu wax sayna Xudayfa di jëlee yonent bi alayhi salaatu ne waa ji bi nga xam ne ci lañ ko ndil boroomam mu koy mu koy xisaab mooy da koo laaj ndax yow ah, loo def ci àddina moom pour moom deful dara waaye nag joxoon nga ma alal dama doon joxanteeg joxlanteeg nit ñi di jëndanteeg jaayanteeg ñoom di leen lebal waaye nag bokk na man ci sama jikko mooy dama leen doon jéggal mu ma gisee ne même ki woyofal la sax ay mbiram woyof bu dee gis naa ne mbir yi parewul ma xaare ko bu dee nag rawatina ki nga xam ne daa jafe borom bi ne maa gina yeey lool ci yow jéggal leen sama jaam voilà lii xam voilà mooy hadith sayna Abu Hurayra bi fa tajaawuzan fala Allah an yatajaawaza comme waajoojee mooy yii yëpp ñoo niroo mën a jéggal leen ko ak tamit husiba rajulun mi ngi gisoon ci sayna Uqbat ibn Amr waajooju loolu la woon voilà borom bi ne gaa ah man man ahaqu nahnu ahaqu mooy xadis liñ génn bi pass abi zalika minhu tajaawazu an voilà mooy même xadis bi la nga gis ne Uqba dane nii lañ ko dégg mooy xadis boobu moom la Uqba da koo nettali Xudayfa nettali ko radiyallahu anhu moo tax Seydina Xudayfa min pare mu ne ko naka nii laa ko déggoon ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà kon loolu yëpp mooy li ñu waxoon foofu yëpp mooy ñëwaat mooy ngëneelu li nga xamante ne mooy di xaare te tamit ak tamit booy fayeeku xusnul qadaa wal iqtidaa yooyu wa taqaadi muy rafet booy fay waaye booy fayeeku hmm? nga rafetal ko loolu di jéggal nit ñi ndax da ngay doxalee nit ñi rek wa eh, jazaa'ul ihsaan illa ah, al ihsaan hal jazaa'ul ihsaan illa al loolu la mooy ndax nekkul payk lu rafet lu rafet borom bi jéggal ko ndax da doon jéggalaate kon nag yërëm leen ñi borom bi leen féete kaw daal di leen yërëm wallahu ta'ala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci hadis mille trois cent soixante-treize ñetti hadis añu ci des mu ne maan abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu allahu yawma alqiyamati tahta dhillil arshi yawma laa dhilla illaa dhilluhu rawahu tirmidi rahimahu allahu taala wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu mu indi xadis bi nga xam ne moom la jiital moom imaamu Tirmidi bi mu indi xadis bi la njëkk indi door cee teg xadis Seydina Abu Mas'ud bi nga xam ne moom lañ gisoon ci jotaay bi ñu génn radiyallahu ta'ala anil jamii' di xuusiba rajulun mimman kaana qablakum kon al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne waan abi hurayra te ñu la ko doon annoncé hadis bi mu ne mu ngi jële baay muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi nee na man anzara mu'sira képp koo xam ne dafa xaare waajoo xam ne daa newoon ci difficulté mbir yi taroon ci moom mu xaare ko aw wada'a lahu wala boog mu teggil ko sax daal di koy jéggal voilà daal di koy may bor bi Allahu akbar hmm? Allahu akbar ah la la kooku de wala sax mu am lu mu ko ci teggil ne ko bon fayal lii nga bàyyi li ci des voilà adallahu llahu wala mu teggil ko lépp adallahu llahu boroom li nga xamante ne mooy allah dina ko keral yawmal qiyaama bésub taxawaay bi taxta zillil arshi ci suufu keru arsh yawma bis ma nga xam ne la zilla amul ker illa zillu lu dul keram mu ne xadiis boobu rawaahu soloona ko at-Tirmidi al imam Abu Isa at-Tirmidi wa qaala mu ne bam ko solowee mu ne xadis bi xadisun xadis la xasanun bu baax saxih bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy si moom dong ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmad ibnu muhammad dong mooy ki nga xam ne moo ko solo woon ci musnadu imam abi hurayra radiyallahu anhu al imaamu abu isa waxoon nañ la bii la jëkk indi ci buntu bi nga xamante ne ni hmm, abwaabul buyuu' an rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu maa jaa fi inzaaril mu'sir war rifqi bihi voilà xadis bii la jëkk indi dool ci teg hadisu Uqbat ibn Amir bañ gisoon bee waasi ci bee passé ci husiba rajul mu ne hadathana Abu Kurayb Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ne hadathana nettali nañu Abu Kurayb di Muhammad ibn Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi sëriñ waa kutubu sitta génn àddina la 247 rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana Ishaq ibn Sulayman ar-Razi mu nekk ñu nett mooy Ishaq ibn Sulayman ar-Razi di Ishaq ibn Sulayman ar-Razi Abu Yahya al-Abdi Abu Yahya rahimahullahu taala génn àddina la 199 am ñu ne la 200 rahmatullah alayhi Daawud ibn Qays mu jële ci Daawud ibn Qays al-Farra ad-Dabbagh Abu Sulaymaan al-Qurashi mawlaahum al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala génn àddina ci xilaafa Abu Ja'far al-Mansuur rahimahullahu ta'ala an Zayd ibn Aslama mu jële ci Zayd ibn Aslama al-Qurashi al-Adawiyu Abu Usaama ibn Abu Abdillah al-Madaniyu al-faqiihu rahimahullahu ta'ala génn àddina la 136 rahmatullahi alayhi Abi Saalih mu jële Abu Saalih di Dhakwaan as-Sa Abu Saalih as-Sammaan az-Zayyaat di borom import export génn àddina la cent rahmatullah alayhi an abi hurayrata di al-hafiz al-yamani ad-dawsi yu hafizu sahabati ëpp lum solo ci hadis yonent bi alayhi salaam génn àddina la cinquante-neuf annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu allahu yawma al-qiyamati tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu wa fil baabi an abil yasar wa abi qatada wa hudayfa wa ibni mas'ud wa ubada wa jabir hadithu abi hurayrata hadithun hasanun sahihun gharibun min hadhal wajh hala mu ngi dooree allo allo <laughs> mu ne kon nii la ko ëndee moom al imaamu al at-Tirmidi euh, euh, rahimahullah ñoon de mu ne kon xadis ci kàddu man anzara mu'siran voilà comme niñ ko gisee ci raad aw wada'a lahu adallahu llahu yawma alqiyamati tahta dhilli arshihi yawma la illa dhilluhu voilà borom bi dina keral waajoo jee di xaare koo xam ne yokkal dele koo xam daa nekk ci difficulté wala mu teggil ko lenn ci bor bi wala mu teggil ko bor bi waaw loolu borom bi dina ko keral bés bi nga xamante ne nii amul ker lu dul keram ci suufu arasam waaw mu ne lool imaamu nag bi mu ko solo dana wa fil baabi nekk na ci buntu bi an abil yasar gisoon nañ xadiisam tuddoon nañu mun ci imaamu muslim wa abi qataada gisoon nañ ko fii ci riyaad bi fàttali nañ ko sànq wa xudayfa gis nañ ko sànq moom lañ jóge wa ibnu mas'ud moom lañ gis abaabu xudayfa wa ubaada Seydina Ubaada ibn eh, ibn Saamit wa Jaabir ibn Abdillah moom it gisoon nañ li nga xam ne mooy eh, mille trois cent soixante-huit eh, rahimahullah samhan idaa baa'a wa idaa ishtaraa wa idaa iqtadaa gisoon nañ yooyee moom hadiisu Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne nag hadiisu Abii Hurayra hadiisu Seydina Abu Hurayra hadiisun hasanun sahiih bu baax la bu wér la waaye xarib la ci yokk imaamu Nawawi indul xarib bi lañ waxoon loolu dañ gis waa moom nusxa yim amoon amu ci wala rek moo doyloo yem ci sahih euh, hasanu sahih min hadha al wajh ci wàllu yi kon hadis bi moo hadis suñu romb di wane ngënil li nga xam ne moo nekk ci teggil koo xamante ne daa nekk ci xat-xat wa in kaana du usratin fa nadiratun ila maysara wa an tasaddaqu xayrun lakum in kuntum ta'lamuun mooy aaya boobu rek waaw bu dee daa nekk lu usra koo xam ne ci ay tartar la nekk ay jafe jafe-jafe ngeen xaare ko ba kera muy yomb ci moom waaye bu ngeen ko jéggalee sax may ko mbir yi wala ngeen teggi ko lu bari moo gën ci bu doon xam ngeen voilà ndax bokk na ci yooyu nga xam ne mooy moo tax moo gën ci ñun mooy ne borom bi day keral te def loolee ci suufu arasam bis bi nga xam ne ñëppay soxla ker te ker amut lu dul keram waaw waxoon nañ la hadith sab'atun yuzilluhumullah andi woon nañ boo Seydina Abul Yasar bi ne yemul ci ñooñu kese voilà kon bokk na ci ñooñu boo amee ku la yoreel bor nga am loo ko ci teggil wala nga xaare ko ngir ba keram muy jàppandi loolu dalay may borom bi keral la keroog bi nga xam ne tàngoor wi ñëppay soxla ker yawmal qiyaam kon loolu di wane quand même Eh, wa fadlu inzari al muusiri al mu'sira wal wad' xaare gi nga xam ne mooy ki yombal am ki nga xam ne borom bi yaatal na ko war wërsëgëm moom lay xaare ki nga xam daa nekk ci difficulté ngir fay waaye teggil ko leen na wala sax mu teggil ko leen gëneel gu ci nekk mooy borom bi dalay keral bis bi nga xam ne ker amul lu dul keram moom borom bi tabaraka wa ta'ala hmm? waaw waaw boo defee lu baax borom bi fay la lu baax allahu akbar borom bi daal di lay fayelu rafet rafet gina rafet yow li nga jëf ndax maa inda maa indakum wa maa inda allahi baaq waaw li na fi yéen day jeex waaye fi yàlla <laughs> loolu moom jamais waaw jamais loolaa du jeex kon nag loolu lu amaam solo Ah. léegi nag al imaam indi beneen xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu wa arda